Eh, waaw yooyu te noppi ak balaa xarala xëy na xëy na faaw mooy gis ak war bu njëriñ war bu war bu xasee ak buraax la war bu weex bu ñëw xasee ñu naan ci biir asoon naa ne yoo xam mooy yëngu ci lu mën bëgg rek lu warul mën dina maramu. balaa nekk ci war waayam ci aljana ne ko ak buraax la te tur mooy ñaan nga ci bët sa dal rek loo dal di sa dal. tur mooy def nii lépp dëgg li dëgg li sa tool ci fan si def. dëgg sa tool dëgg li ma xam. parce que bu baax rek effet alquran la. parce que bi moom effet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te buuma lu may bëgg rek wargal ko ne dana ma ramb dana nekk ci war waayam ca aljana rek Iblis ne ko alquran nga bët ci may lewi de bët ba dal rek dawa dal di satal Iblis ne def ci ngëp te dëgën yi dëgën yi fatwa ci sant yi def yéen fekke wu leen ba nit ñi war sax sant yi dañuy jafandu ci dëgëli fas yi di dawandoo fas yi topp ci baaxal sang bi kon nag jiw def yonent bi war a encourage suñ la nga am ca dëgg daw topp ca. ba nga xamee ne naawee nañ ca Makka daal di daal ci bayt maqdis de ak bu baax ne yonent bi wax wax ci jaaru mu ne ko ci la yonent yi daaw xew seen i daaw ba xew ko xew daaw ba. bu gisee jàkka ja fekk na mboolem alphabet at mi téeméeri dina ñaar dina ñaar dina ñëpp a ngi participé ñu ci leen. donc ci leen julli ñaar raaka sëlmal ne ko banag ma maar maar woo xam ne mosuma ko maar mukk te leen di ñetti kat ñu def sàngara def ndox mi def taw sant sant taw naan ma baabu sant naam sam yàlla kon naanum sàngara ne sax danañ murtal naan moom yonent sallallahu alayhi wa sallam dal di waraat al boraate wala ci ci ko miiraaj te nawet alquran la rañaane Moussa ne ko maa ngi lay yóbbante ngalam moom fa yow mu mën a dem ba gis dërët Moussa soo demee kii ba fa benn rakka sax ñu ngi tarba tey yéen a demee ba gis dërët Moussa ñu ci benn rakka tegal ci boppam beneen muy ñaar ah yàlla ne ko defaatal benn nag ci benn la doon looloo tax suuf loolu la ñuy soxlaa mitar gannaaw muy war a nekk ci juróom alpura dana ci waaru alpura te ci asamaan bi dëkk dawa dal ci iblis fab bi boobu kan naa ci bi waa ndax Muhammad waaw ne kooku la fekk yónni yàlla aadama bàyyi mbindee fi rek nañu ko mu tax ragal ba ñaare ko yi marhaban doom bi marhaban yónni bi bi comme mu gis aadama mu ne xoolee ci lañ borom boole ci def jamono bi. loolu nag mais roxoy doomam yi lay gis. te boole ci ndey joram roxoy doomam yi nga xam ne dañoo weddi. soo dem safara loolu la boole ci ndey joram roxoy doomam yi nga xam ne dañoo gëm. soo demal jàmm loolu lay ree. boole ci càmmoñ gis roxoy doomam yi nga xam ne dañoo weddi. soo dem safara loolu lay ree. alquran dañ ko daan ci asamaan ñaareel. soo dem sa ci biir soo gën a gis ba xam nga waaw loolu nañ ko. ñu jël ko. foofu la fekk ñaari doomi nday axi Yaxya ak Insa ma ngi leen di tatagal ko ñaanal doyu ak baa ba tagal ci asamaan ñetteel wetal fa ñu bëgg ko tamit ci ànd ak membre waaw yooyu suuka foofu la fekk yonent yàlla Yuusufa fekk ñu jox ko genn wàlli taar rek ah ak baa ba tagal ci asamaan ñeneen teel da watal fa ci sëb xare ci biir ànd ak Muhammad waaw yooyu dañ ko dañu nañ ko ñu wala fekk yonent yàlla Idris rek yàlla wax naa wa rafa naa makana aliya mu ne ko mu tëbbatal ba ñaanal ko ni ak ba ba tëddal ca asamaani juróomeel dafa dal fa ngir ko ko kanam ci biir ba ànd ak Muhammad waaw yéen ni ñu ko yéen ci Yàlla Haaruna ba suy tëbbatal ba ñaanal ko ak ba tëddal ca asamaani juróom beneel dafa dal fa ci ko kanam ci biir ba ànd ak Muhammad waaw yéen ni ko ñu ko xool fekk yéen Yàlla Muusa mu ne ko mu tëbbatal ba ñaanal ko ba mu ne looy daa daal keneen da ko ci sama kaw rek da ko ci sama kaw waaw kawar yi dana seen baxana yi waaw jibi nekk ci soo kana jibi na ko gërëm te ci soo kana jibi na ko Moussa na Imrana muy soowee mu ne boromam mu nga met dafa xëj alquran sa jibi sa soo sa la Muhammad waaw yooyu nañ ko yori nañ tuuti waaw dafa dal sa ñaar waaw ban toog ci ak Adama rek ñoo ko tuddee doom waaw ci ñaan ci def ñëpp bokk lañ koy wax waaw ndax ñun ñoom mooy bàyyi ñu jëf yëpp Ibrahima nag mooy bàyyi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bu dem ci Sidratu Muntaha nag mu ne waaw man yaa nga tey nii waaw ka leere Hajara waaw comme yaa nga waaw kon nii waaw noppi ñëy le bu ñu ne ko jàpp jàmm man fii laa mën a yem kenn ko suuf jéeg ba weesu fii kenn mënta bàyyi ko kaw faj ba weesu fii fii mooy day waaye ah jàmm jàmm na nga dëgër nag nga xam ne sa bopp sa gaay bëgg na nga dëgër dinañ ne ko ah ñu ngi gisee nii nga àndandoo dana ci faj ànd toom mu ne ko juróom-ñaar téeméeri tey tey kanam nga xam ne ma leen dëgëroon juróom-ñaar téeméeri tey daara kanam nga xam ne bu ma ci tegee mu lakk ma ba mel ni te suñ ko ko def ci ba safara de man mu maa dem fii nga ci laa yem foofu la yonent ci nag di wéy sallallahu alayhi wa sallam ba jàll juróom-ñaar tëb ci ne tey ñooy ñëpp lu nekk mu ne dina gis nag dem na arasa kuddiyo dem na ba wet kaw tëj tawal toon ba faagee xoog du xamul xam nga fi ñu ne ñu ci tuur lëndëm ci tamit nga dem ci ñu ne naan ba ak koo xam ne xoog du xamul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëy dëwri ay kàpp mëtari yeeg suñu tàngoor moom yàlla daal di bind kaddu Babacar si ñëpp kaddu Omar wax ci sama muy dégg ànd ak gaañu ci gis nañ ma fi gaañu nañu foor foor ak ñu foofu yonent wéy na bëgg teeg yàlla ba ku nuyu baaxul teeg yàlla ba de ca caay tax yaa taay lool soo say tax baaxul teeg ba ne salaamaaleykum yaa nabi wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñun ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi yàlla keneen ko nag dina wax maa ne toyam mu wax na ma laaj ñoom du ma toll fekk seen tam la baaxul sama baaxul dënn bi ma yëg taay ba baaxul sama diggante jokkoo yi rek mu jox ma xam ma jëkk a wéy ma daal di tontu yonent foofu la ko yàlla war a nag ñu juróom def ko juróom ci jëm may ko nag ay may yëpp ci lañ am yëpp doon def ko nëbb waxtaane ko nag bu jënd see nag ba ci asamaan juróom beneen bi ci noonu nag sax ci man ba may dem te moo gën a baax man sama ñu ko mu saa yu mu yem raana bi mu yëpp ne ko nanga defal sa borom mu ne sama borom teral na ma xoolal na ci sama xeet ñu si ñu ko duñ def juróom fukki julli mu ne ko duñ ko delloo ci sa borom mu wàññi ko mu dellu ci sa borom bañ ala ne ko wàññi naa ci juróom jël ci ñu xaana ko duñ ko mën dellu ñu wàññi mu ne dañu ma ci baa dem te diggante yàlla ak Moussa yàlla ci wàññi far juróom juróom ba mu des juróomi junni mu ne Mouhamad faral naa ci sa xeer juróom fukki junni léegi wàññi naa leen ko ba mu des juróomi junni dogaloon naa ne sa xeer benn bu ñu def ba jàpp ko muy fukk kon juróomi junni yi su ko yàlla jàppee benn bu ne di fukk muy lan te juróom fukki junni ba tey yàlla ne maa ngi baddaloon xolu la dee sama dox léegi ñu juróomi fekk dañuy gis rek dañ di fay yonent wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam te lu ci ci neen loolu yëpp ñaan benn saala ñu ne matu saa ñu ne benn saaniye la benn saaniye mooy xaaj ci nit ñi xaaj juróom benn fukki xaaj waaye di dëkkal ne matu na banqaasa trop ba muy dem dem na ba denn fii yëngu si ñu banqaas doon yëngu si jigéen suñu ko feeran tëngal ñu ne fa mu tëddoon di nelaw xam nga jëmmi doomu tëddee ji tëddee ji barab ba mu yàgg tawal tëddi ji foofa dafa reetaan tuuti kenn dina fekk fi ñu tëddoon ba jóge fi dem rañaani ba tey ni ko yaramam tàngaloon tàngaay wa dañul rañaan moomu mooy rañaan mag mi nga xam ne yonent rañaan na ko yonent nag yàlla rañaan na ko ñett fukki yoon ak ñett yoo xam ne ci yonent la waaw yi ci roxam rek la waaw fii nag ay rota rañaan mi nga xam ne dem naa yaramam lépp dara ñu fi dem tamit moom la ko di wax nag maanaam la di nawateel la pour bi nga xam ne dafa rañaane nangu jaam bi jaamam ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata la yàlla bi nga xam ne moo rañaane jaamam bi ci Muhammad yàlla wéet da jëf ci ci boppam ko naan wadu lën waxu ne yonent dafa rañaan waxu ne dafa dox yàlla la wax ne moo ko demee yàlla nag moom dara ndottan ko jëf da bi toolee Muhammad baal ci ndimbalal borom bi la waxu ci nabi yi xaq yi la wax ndax ne woon ci nabi yi sama exercice ci defe ne diggu nañu la ñu atam réer atam na saara réere def insaan bu di doomu yàlla moo tax de faa waxut abdi yi fii abdu la wax baatal abdu mooy ñu yàlla takkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maqaama mi gën a màgg maqaama yonent oote jëm ci yàlla moo ci gën a màgg loolu maqaama yettoo dafa abdoulaye la ko fa tuddee ak wax li ñuy wàcce alquran ci moom alhamdulilahi li ansala daa am fii kitaaba am na ko tuddee foofa ak du tamit fa ñaañu nag ah kenn jëndee ko rek ku dem ci bayt maqadis dem ci asamaan ci juróom-ñaar demal rafet pour yow pour xamal demal jàmm ak safara dellu si waat foofu itam am na ko yàlla tuddee diine bu tax maqaama ma bodiya mooy maqaam yonent bi gën a kawe moo tax muy wax ne ana sayyidu waladi aadama war a fax maay sangam doomi aadama yëpp waaye loolu ci sama tiitar lii ci dërëm dëgg mooy nekkam nga mu nekk di jaamu yàlla. su tax bu nekkee sang balaa nekk sang nekk ci mbindeef yi waaye ci téyel yàlla jaam lay doon wax boobu nekk ci téyel yàlla ba nag boobu la gën a tooyee boobu def def wax bu nekkee ci mbindeef yi de wax na sëreem ci njaam la waaye ñu ci ak cëng def yàlla mi nga xam ne ba ñaanee naa jaamam boobu dina baax ci maqaamam suufeel boppam ci la toll ndax may gi rëy na rëy goo xam ne pour bañ xeetam mu réer naka la saara réere def ko mu di yàlla waaw ma tax nag ne ko jaam indi xaaf jar jar ko de day lañ ca guddi kon ko rañaane nag ca guddi guddi bi nakkiral nañ ko ngir nga ne ab xaaj la ci guddi rek ci ci gi xaaj ci tuuti rek ci guddi ci la rañaan mi tax bu tax defuñ ko bëccëg bu fees sax ko mën a weddi def nañ ko guddi sax dëggal ka di dëggal am yoon ak dëggal weddi ka di weddi ñoom waaw yàlla alak leen de ak itam guddi mooy waxtu jokkoo diggante soppe rek ci soppante dëgg waaw waxtu nañuy jokkoo rek moo tax yàlla dégg ko guddi waaw mu a ñaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw naka soppe boo xam ne day dem di te seeti ak soppante waaw digg guddi leen dina mat guddi jàkka ja alxaraan yi ñu waxoon te ma bàyyi saa yi waaw yàlla ñaane ko nag mu jóge ca baaw jàkkay Makka ja jëm ca jàkkay Bayti Maqdis jàkkay Makka may kaawa yi te yàlla wàcce Adama ñu ñëw ci suuf Adama jooy jooy jooy jooy ñeent fukki fan ne yàlla yaa ngi ma génnee a wër ci àll. gisatuma te jaam yi nga xam ne saa yi ñu ngi lay sàqal di la tudd bala ma nekk ci àll boo ne kenn du fa tudd yàlla yàlla daal di wàcceel muy kaaba gi de ko seen wër kaaba gi rek say doom képp ku ci mooy bu ñëwee wala rek mu baal ko adama ak dañu leen ko hind kaaba ji adama benn daa baatanu ko aa ah, ah, ko war waaye am ah, dafa dafa dox ñeen jaajëm yëpp dafa doxal sànkam booba yàlla ko jëlee ci yàqoote aljanna teg ko ci néeg ba leeral ak am ci wàllu yëpp moo tax ba ku leer ka daa àgg faak ci rek xarmal moo ba tey ci ñu xëy bakkaat doomu aadama yi moo far leer googu ba ñuulal ko léegi moo gënoon a weex neew moom ba ajal la fa xaaro googu nag yonente yi foofu la la ñaane jëm fan jëm tey ci maqadise di indiya foofale yàlla tekkal yonent yëpp pour ci leen de na di masjidul aqsa mi nga xam ne ak na xaw na ëpp. loolu yàlla ñu nanu wan ko mi naa ak naa ci kaw waaw ndax yaa wan yonent ci sallallahu alayhi wa sallam kenn ci suñuy kaw yëpp ne wana ko moom lu tax ñu def ci tamit lenn lay ci ci say Ibrahim ne wa kadalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi defuñ ca min Muhammad ñu def ci min te Muhammad moo maqama Ibrahima defal bu baaxu tegi rek Ibrahima malakuta samawati wal ardi dañ ko won Muhammad nag ñu ko won ayatina daa defi yàlla ci boppam daa defi alamu dayo moo tax fokk min bëgg bi day terewut Muhammad maqama Ibrahima rek ci won malakuti asamaan ak ci won kaa defi yàlla ci boppam di moomu te ñëw na dama woo moom xam na mu waay dégg naa dana jox Moussa Moussa kitaaba tawreet yonent yàlla Moussa yàlla jox na ko tawreet ba jaal naa def ko bu dem muy aj ci bandi bani Israël ci bani Israël de naa ta taxito leen jàpp ci suñ doon yi kurul man wàcci leen ku ñu jaay di dikkam ci moom ne duriyata man xamal naa te ngeen sëti kanu waral leen ah nooy ñu ànd ak nooy ñu jegaan te ngeen sëti doom yi nga xam ne maa leen defoon te gaal ak yonent yàlla mooy nga newoon na ko moom nu kaana nekkoon na mu kaana mosuma day aften di jaam ak borom pri sant kon la woon bëri leen digal ba tax ñu tudd ko def ko wax bay naa bayu nanu ilaa bani israila ci bani ci kitaab ci tawreet te tuf dina wadaay da ngeen yàq ci ma rafet yaari yoon de bani waa xeet da ngeen yàq lu bari saam fi mooy yàlla ñaari yoon da ngeen ko yàqaati wala saanu na da ngeen toolee seen teew lu wala teew kabir teg fay soja jëm ci gën a waa du maa day lef kenn ci ñoom baax naanu fan aleykum ci yéen ba dana ay jaam danaa yi ñaan lu wuli ba ci di waram ay xale waaw sax ba jaasoo dañu ci laa la jaari ci seen yede danay leen jàpp leen ba kaana tam nekk waa na xolam ci buñ def rek def na yàq ci dëkk googu bañ a Zakariya Zakariya yonentam yàlla mu xëy rek ñaxam ñooy ko. Sakariya ah, daw ñu fas ko ak i jaasi. waaw daw ko ca digg àll ba. borom bu garab sa xaar. te ko ñëwoon mën a la waaw mu daal di nangu. waaw garab sa xaar. mu dugg ca biir garab ga départ na na meloon. daw baag ji fa. waaw ak i jiit jëlee dara ci boppam. waaw denc député. waaw ñu naan Sakariya ci garab gi la dugg ba maa ngi ci daal di na ngoo laax ci dundu yàlla moo tax yàlla wàcc ko bañ bañ rey ñu daal di teg ci ca garab ga ci ba jot ko. waaw mu ñëw ñu ci soxna ba ñaari dëgg. waaw lañ tarayee. yàlla daal def ñoom jaadoota jaadoota ñoom ay leen ñoom ñëpp ak seen ndaw ñi def leen jaam. rappal ca kay bay ci maqadis. waaw kon kon man jàmm yi dëkk bu faane. gannaaw ba nag bañ tuubee marata daa ko mu delloo la ñaare alkarasam kurga. xale yi ñu am gannaaw seen yëre at nag yàlla daal di xebal daawata mu gaax ak jaalawta daawu dara yi waaw jaalota waaw bani Israël ma xamale xas yéen ak ñu dellu dellu jaar dellu dulaat tey ci Moqadis te delloo ak fañ nekkoon am nga sama kum tan sëb leen di am baalu ay doom bañu na ko ba jaar naa kum tan def leen ak sara ngeen ci gën di bëri sax yéen ci jiite ñu ne ko ci leen ñu faqat ñoom bani Israël ko gën a bëri ci caat dañu wax leen ne ina axsantum seen xéwénam ngeen topp xéwénam ngeen am ndax yéen a jël seen ab yoon rek in tafakum dem ñaawal ngeen waaye wala day saa jaa def ci na war saaxira bi day def kenn ci waaw yàq day def kenn ci leen day def sonu mujj wa nag yeesoo gis ñu dëkkal leen gis nañu jàppaloo wu jóob ay kanam seen ci ray ak ak njafeel leen yeesoo ak gis nañu xarafati ñoom noonu yàlla mas ci da yàkk je waaw dama daxalu naka ñu rappale woon ko wala ma rakin ci njël gën a yoon de dama daxalu naka ñu xarafi ko rappal ci njël gën a yoon xaw na barab yi jël benn yoon sa bureau ak ngeen ñu xala maalaw baaw la ñu not sa gën ay xalak yàqati yoonu ñaareel rey yaxya yaxya doomi sakariya maa di seen yonantu moom ñu rey ko jëf ko rey yàlla sange ñu ñu di neexal as ndaw nee na ko kosone ko reyee pour rey bi yaxya moom dana ko dégg taw soosu moo moo leen dimbale bañ a rey Yaxya yoon ci di ko tuural suuf su tuuree rek deret ja ca suuf suuf ba xam ne suuf ba gën naa tawee ba yëpp deret ja tawee fer ñu bàyyi yàlla daal ñoom fukk na taw ñu ñëw rey leen fay ci ñoom ay juróom ñaar fukki junne jàpp seen doom yëpp def leen jaam rafetla bay ci ba xadis ba mu dana ba sa rabbukum xasana borom feel yaramakum umu yërëm seen gannaaw gi de gannaaw yoonu ñaareel mu ci ci yéen bani Israël yàlla mën na leen a yërëmati nga xam yoon bay nu waxtum waaye dem dellu ngeen jëm ci yàqati naanu dellu waaw jëm ci xarak leen de waaye su ngeen yàqatee rek yàlla ñu leen di xaar ñu dellu dellu bañu yàlla ci yónni yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ñu weddi ko dañu wedde yonent ba yàlla it ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su rey bani ak bañ na fi ba seen kaw yàlla ba jaanaa ko def jaanama jaanama asiran muy katam am ada def dañu dawal tab loolu tam tan di ma xamé ay tab ak ñaar la adam jant bi ba yu xayra jambal ñu di ak juróom benn de ba ak juróom am aw yaar itam yaar ak ñaar la ay ci am am ba ba waaw jë téeméeri gën daal ak suuf ak jëloon ba ful nag tey lépp la waaw di leen dem sa xas bi sa ak jënte amul dara doo xam ne daal di leen ko aajo mooy yàlla di gën a ko yàlla ko ànd ba ful nag insaan yi jëppal nit waaw xanaa nañ ko ci leen ñoom bu ku nekk nag di ànd ak jëriñ defum ci loosam doo wax doo jëf ak ci bëgg ak ci ak ci bëgg ñu sa mbagam na ñu wax ak nit ñi ci magam ja mooy ne dama def lii war naa wax ak ñu ñaar fukk ba ci ñaar téeméer doo def ci sabaan ak ci boo koy nittalee di ci yamaade yàlla jàpp am na ak ci wàllu kuram ak ci te sañ ko bind tàkku ko te ñaaw ci pour soo ko defee ala ko tàkku mu ne ko mu yëngu juróom-benni saa bu baroo yàlla ko bind. wala wut yàlla nag ñu ko bind benn moo tax yéen a tere sàkkat be ay dend dendam def ko ay samde jërë boobu la ñu sos bu nekk yoonu kii ci loo sos rek lépp loo xam ne wax nga ko wala jëf nga ko ba ma ngay dee ñu ko bindee rek bu koy jot yàlla nag wala ko ñu dërëm génne naa ñëw ka yamal kaamal jëf ko yàlla daanaka ci ree yàlla xaw boobu dara mu dajeeg moom man xaw mu ngi ci ree koy jot yàlla nag te yàlla dafa lay jaamu yëpp ci daje xam nga ci réew yi dañuy gis yëpp rek seen i naawal seen bopp ku ne sa séeréer naawal jëm ci teew rek ñu nangoon ay joor defe yàlla ñu teel a boole ñu nangoo jàpp mooy de ñu nangu ca gannaaw ji gannaaw dama jàngal ci baax ba nga déggee sa waaw doy na. xale yow ma sa yàlla yow xasigoon ci ay hisaab jàngal ku nekk yaa hisaab sa bopp de yaa jàng ba ne man fexe naa kon nag nga ba ne man fexe ak rek man itam naa fi def ci jël boppam ku jub boppam la jubal de ah yow nag kon moo koy jël ku réer nangu dama yàgg naka dina mu réer day aar boppam naka noonu ku réer it xebut ko xel boppam la ko def ndax bàkkaata biiram ci moom lay daama de wala ta siro xenu kit akaat boobu ñu teg ko keneen rek suñu bindal doom akaat baayam bindal baay akaat doomam teg kenn ku nekk yaay kat sa akaat si delloo sa bopp rek commencé naa ne mu xam si bugal kenn yàlla la ci yoon kasoon ci du xalaat aw xeet su may naka yónni ñoom ak yónni comme moo leen jëm ci yàlla mu fa leen a xalaat rek laa arab naa dem na mën a nu ka bu nu xalaat xar ya tan nga jëm amar naa ku digal ku trafiyaa bay teewoloom ba ko soqoo dañ gën a topp yàlla bi yaa ci moom ah asawar ale ak ñoom alxawlu baa tam bël ba sama naa tam xalak dem tam tiiram ak xalak dem dëkk bu yàlla bëgg xalak bay dikk rek waaw bay tee way màgg dëkk ba ci mooy yàlla rek waaw soo xamee ne nuur nañ ci mooy yàlla yàlla daal leen xalak de ñoom ñëpp ñu xalak ko ba kam xalak naa bari na bu noonu ak yéen ndax kon ci tey nii limbaadi nooyin jagana yoon yàlla noonu dafa doy nag daal ñu imam ko bëgg bàyyi ci bàkkaat yi jàmm ab yoran ci aja xam jiit ba ci ren ci aja xam ne waaw te yàlla lépp jàmm bi jar dara ko ne am na bi ñëw yi naka mu amee bi fii man kaa na ko nekk nag ci dana mu nam ala ñu na taakuna dem naan saa dawal ñu ko fi ajaat ana saa wala mu soob ci ñu rëdd ñu ko soob ak gaayaram ma jaar naa ko fu def kon ko jaaraat ma jaar na ma yàlla te moom dana mu xaar sama xaroon ne pour ñu xangi rek boo xam ne yaa ngi jëm kenn mënoo ci sa jëm du may at rek yàlla dana la jox na nam la fa neexee waaye rek kooku moom alaxira am jëm jënd jaanama rek de ma tooran bi muy suñ dàq ma tooran muy ci sori ñeent bande yàlla. waaye alaala nam na mu laaxira sa alaxira saa tam jëf daa ñeel ko saa yaa jëfam jëlee aji dëppoo moom. foofu moom moom yu ay cam la mu ay la gaay kaanam raay ca la gaay kaanam sa dañ ay um jëf seen nag borom bi lañ sant xeer leen dafay waaw soo sangoo boo xam ne alaxira rek ko tax di liggéey dam jëf jëf ci dëppoo alaxira waaye bu dëppoo la si yoon si tanaa yoon sa day tax jëm na yàlla kooku moom jëfam moom la ñu nangu fa yàlla rek balaa ñoo nangu jaamu yàlla rek borom jëm de ndax tam jaamu yàlla mooy gëm yàlla su gëmee yàlla ba noppi dañ ko raay yàlla woo jëfal yàlla balaa ñëw nag sa diine sa ku kan sa joo xam ne dëppoo sa sa itam bari bari yàlla du la ca yoon ku jëf rek jëm ba noppi jëf jëf dëppoo sunna kooku la yàlla yoon jëfam de bu leen ñaari kuréel yi ñu dina la jox aawlaay ki ne ki ne mi naa yarab bi maaj borom sa jarak la ñu liggéey alaakara loolu nag ay kenn wër nag ci àdduna Sénégal da jox leen dem leen kenn wër ci àdduna yéen nag yéen àdduna itam yàlla dana leen jox ne kenn wër nag ci àdduna waaw kaana mas ta dañ ataa wala sa may am ma ko ñu tere ñu soxla waa yàlla daal ñoom danañ mën ñoo am àdduna am alaaxira ñu liggéeyal alaaxira am na ñaar loolu balaa ñu ko gis am ko gis ko gën a bari ci bàkkaatin loolu am na ko yàlla xam parce que lañ try ko xam de waaw loolu nag lépp luy jàmm lool dara lu ci gën a am na jiitu yëpp yi yëpp yëpp amal ci tuuru man daanaka ku nekk loolu ñu ngi ci dara mën na ci jëfandu ba xam ne dina tax a déglu ak jàngoro lu taxaw loolu ñoom ci xelal ci àdduna maanaam saa yu ñu toog mu dem mu dem ñu toog ak baayaram mu jaar naa ko suñu bopp wala ñoom ko jaam ak la jaam ñu jaam ñu ak baa su ko mën a am tamit loolu ñu ngi dem ñu ngi rek soo xam ne daal di jëf dama mën a ci dëgg mën a xam ne rek daal di mën a wax ci wax ak ñoom moom la dogal woon su ko dogal waaye tey ci moom am na xanaa mu jëm sa njëkk yàlla waaye rek sa toolam bi ñëw ci suñu bàq sa toolam bi ñëw ci suñu kër maa ngi yàlla. kon awaana ak suñu mbooloo mi ah dina doy awaat la saa nga awaat ak jëf ah ñu ngi ko saa nga ah suñu kër yaa ngi dëppoo moom loolu tamit moom ñu waa ñu jëm na moom. kon ana mu sa tey ñu ngi ko seen bopp sant yàlla rek. suñu saa suñu koo xam ne ne alaxira la dugg sax di tëddee te mu tëj tëj ci dëppoo alaxira mooy ci dëppoo ci la jëlee ci sallallahu alayhi wa sallam day teg gëm na yàlla kooku moom te moom moom la ñu nangu fa yàlla rek balaa ñoo nangu jaamu yàlla fekk borom gëm de parce que jaamu yàlla moo di gëm yàlla bu gëmee yàlla ba noppi day fa lay àndoo jëfandikoo yàlla balaa ñoo nangu jëfi gëm su dee kooku si biir si biir naanoo la ba naw rek waaye ku yaa dina mu ko baax fekk nañ ñaare. yàlla moom du mooy ñàkk suuf rek suuf bi itam du ko tere lu may du ko tere lu may ñàkk gëm seetal kanam tam naa nekk lu gën a xaw jëlee naa la baal ci kenn seetal jëlee ceeb rek jëlee ceeb ceeb dañ koy ah ah ah seetal bi ak jëlee rek kàkkaawuñ dara caam rek defal caam dara jaar awante gi jaar rek day la day la waar te ca àllaaxira la rawe booloo ci saaba yi ma ñu toog def Sidna Omar def bu gën a Sidna Omar gën bee na bilaal ak doy bu jëw bi la jëkk a may ndigal ñu dugg te Abu Sufyaan a ngi waxtaan dañu doon toote du man kooyu liñ jëkkaloo yi gënu rek ma nga xamar teg ci kaw te yéen a ngi leen nekk dem ci leen Omar sëli kaw day caalaa xam waraw caalaa looy. parce que daa bu jëm maanaam da rek daan daa xara jëlee. yow daal di bul sàkkal yàlla soo soo dem ci soo dem ci wàcc kenn sëriñ. sàkkal yàlla bakkaare yàlla dana la di gën a am sa borom ñaar ak juróom ñi ñëw ci biñ kanam sën ñaan te yoo xam ne yàlla tere na ko ak sën jafe yoo xam ne yàlla dikkee na ko waaye xel ñaar ak juróom sën boobu ñu naa na ko ci leen lu njëkk na leen bu inu aari day ne yewen na leen yaari waajur waaw sakkal yàlla bokkaale mu gën a màgg gannaawam dañ ko wàcc gën a màgg rek dañ ko wàcc dañ ko na ne yàlla du wax xam dañ ko wàcc ak barek dara nga xam ne aaya la dégg wala la ko sax am kenn rek aaya xam na tam kenn yow barek màgg rek aaya bu ma jël tam aw aw ma nga jël tam ñaar ak wax do ma ñaleen ci nag ban na fa tew baaxaw ci yàlla rek soo xamee ne danay bakkan ba yow wala sa baay bul wax ku ne ko yaa bon rek bul wax nit ku ne ko dem loolu la aaye xanaa bon saaga ko wala ko rawatina parce que baax bu ko ko wax waxuma ko saaga waxuma di ko dóor bul dëgg leen bul wax ak sa ndey ak sa baay yëkkati kanam ndaw ku waxal daw maa ñaanal xawlan wax kariman ji nooy de bay wax ak sa waju dana nooyal sa kàddu de waxtil nooyalal daw maa ñaanal gannaaw ak bi ba nga torox de na nga torox lu ci seen kanam de soo rëy rëy waaw seen sa bopp sa sa waju saa wax leen dina ramati yaram de waxal rabbi yow borom yaram wu maa yàlla nga yaram de dama rabbi ani naka ci rabbi woon ma waxtu wañu yaree xelam bi mu waaj la rek keneen ñaanal yàlla itam ku julli ñaanal sa bopp sa ñaanal sa nangu da nga wax ne nga leen yërëm ñoom ñaar sama ndey sama baay naka ñu ma yaram di woon sa yaram ba may daw ne yonent la ne sallallahu alayhi wa sallam yonent faral baal na jëkkëram kanam ngir yàlla rek ba jëkkëram gërëm kooku aljanna la jëm borom njaboot ñu fay bët bëggal ci kër këri ba leer njabootam du leew kooku itam yonent na aljanna la jëm ak ku tuub tuub boo xam ne ba tey la du jàddu te soo bàyyeekul te la dem keroog kenn du ca kanam bañ ko teewal kooku it seen aljanna la bokk ak ku baaxee wàcc doon wàcc léeg-léeg ñi ñëwante yonent la ne moral doon ci sax deneen gannaaw bi danaa wax foofu loolu dégg wax ne na ñoo ñaan jàll rek benn nit ci jamono yonent bi salaa yonent ndam yaayam sakkat na ci loxoom te moo koy boot moo koy satal waaw moo koy saaf moo koy leyal lépp loo xam ne daal ko defal xalel ci la di ko defal yaayam mu ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de sama yaay fay naa lépp lu ko mos a defal defal naa ko ko yonent ne ko fayuloo ko te fayuloo ko sax déet mu ne ah kay daana ma pot maa ngi koy pot ma deer maa ngi deer daana ma defal maa ngi koy defal ma waxtu maa ngi koy mu ne ko yi nga wax yëpp te yaa ngi koy la ko defal te dafa la ko doon defal bëgg nga dund yow yaa ngi koy defal mu dee rek waaye daal def na lu baax waaye mën na koo naa sama doom képp kon su ma ko dara aayewu ma ko dara ngir bañ rek sant ko dara mu bañ waaw léegi yàlla àll ko sama ko dara mu def pare léegi yàlla àll pare weer yi. léegi nag sa doom balaa gis ngeen ne pour ne boo ko santee du ko mu bañ. yàlla gërëm gërëm rek waaw bu jëlee sa yàlla bu di wàcc tey waaw lu for am na ndaw loo xam ne gënu konti jaar daawul faral kenn gënu konti faral te yu baax yëpp kenn rawu ko ci woon. bu ne la wàcc ne waaw ndeyam ngi bu ne waaw dem ko ci woo ndeyam bu ne ko sa doom kii ñu ko fa laa ilaaha illaa bu dina tuuraay mu bañ ko wax. waaye bi doon ko mere bu ne dama ko mere te duma ko baal fukk. yéen ne ko looloo tax nañ ko ndaw a baal ci télé bi. waaw ko ko baal du ko wax te bu dee safara la jëm bu ne moom ca da def safara waaye du ma ko baal. yéen ne ko baal. baal mu ne la dem safara du ma ko baal seen béykat yi dem nañ taxawal andi ma andi leen ma sagaara yéen di mat si tóor mu taxawal ba mu yàgg mu ne fab leen def si tóor bi yaa ngi ne ah, ah safara safara taxawal ko di ko ëmb ñoom ñeenti weer safara taxawal ma di ko nombal ñaari weer ah yéen a fi dem boo ko baaloon safara la jëm ko nag ci bu ngeen ko safara léegi daal di naan mu ne baal naa ba muy wax baal naa pare waa jënd laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah muy ziyaara sa waaj guddi alkanan gannaaw timis fekkee dëgg la woon nga ko sax daañu la def ko doon baaxee nga muy ñaanal sa wàññi ixlaas gannaaw julli bu nekk juróom yoon juróom benn yoon sa ndey juróom benn yoon sa yaay ah juróom benn yoon yaay juróom benn yoon sa yaay ngay jëkkee ak ay waajur ak yaay mu gën a digit ndax moo ëmb bu nekk def nga fukki fukki yoon te fukki jaar ixlaas ak ñaar juróom benn ñaar ñaar sa yaay buy dund nga ay naa ko sama yaay ñu dund ko ñu def jëfam loolu fekkee dee na xanaa may naa ko rek baaw bu ma wut seen def dafay daal di àgg ci moom bàyyi itam loolu loolu it ma saxal yàlla naa bind ni baaw kuy kuy ku jox ku ku baaxee wàcc ci moom bàyyi itam loolu loolu it ma saxal yàlla naa bind ni baaw kuy kuy ku jox ku ku baaxee wàcc tam nga ne am na ñaar rakk ci ci ci li guddi alxames rakk bu ne faatihatul kitaab ak ayatul kursi ak lixlaas ak xulawal bi yaar te te juróom ba fukki at ak juróom ba mu dee dañ balaa bay wàcc fukki at ak juróom su bind nit ñi góob pour sa wàjju rek dinañ sa bind ne aji baaxee wàcc nga. rabbukum borom teel alaw maal ay maa ngi xam. dina gën a fas yéene nekk ci seen rek. yàlla xam na ku nekk la ci xolam bu bu ci xolam ne ne baaxee wàcc na yàlla xam naa ci xolam ne dafa naa la dañ cee wàcc na itam yàlla xam na ko ba mu ko dañ cee xolam waa na ba ko defee. di takkoonoo ne ngeen faa ngi naan way topp yàlla dama naka moom yàlla dana mos moo day safaran bi ak ci bay dina waa dina ñeel delloo ak jëm ci moom de ngeen nekk leen jaam yàlla yu yi topp yàlla yàlla moom dana baal delloo ak ne jëm ci moom de mooy ku tuub dellu ci yàlla gën màggal yàlla ga rek bu fekkee ne xelem la nekk fa yàlla ci moo tax bu ku ñib la fekkee waaw ragal dana tax nag ragal gàcce xam naa alaxira boobu boobu saa yu nekk la waaw yi tey nag ñoom yàlla baal na leen lépp lu sos ci ñoom ci dëngee jaar yow ak dëng moom. waaw a mën jege ñaare ak waa xam comme santaane ne wéetal ko fekk jubal wàccu boo ba tey ci jaar yow wàccu sax nagam gannaaw wàccu sët day jege ñaare ñoo ca topp rek tey ñaare topp leen ci mbottali baaxe gi nga leen baaxe waa ji la bokk rek ba ci naan ñetti gil gannaaw ñege ñaare diskiic foofu ne santi leen mu sax tërpëli diskiic wala fa tërpëli yàq tam téeran ak yàq nag da nga dund ne tërpëli yàq tafsir ak israaf ku te nañ de tafsir mooy def ko faraasam dund ne gi ba mu ko waroon ko yaa ngi ko def keneen bu mu waroon a def. israaf nag mooy baax daal. te joxe la la war a joxe. te def fay fa mu bëgg te dina naka waaye yàq kan doo daj fan saa yi foofu seetaane. ku ñàkk itam kooku mbokkam seetaane la ne. yonent ne it tamit nag di ko bi man tawoon. da nga jëkkee sa bopp. fekk ñi nga jaboote ñi nga xam tey waral na la seen dund ci yoon mooy sa jabar te yaay waaj càkk tey doom ginnaaw ba ba ñuy a fab soo la jege nag soo la jege soo la jege dama ngay àgg ci dëkk nooyee dama ngay àgg ci njëkk boo dee dee tuuti bari trop mooy yàq waaye man de gaw ma ko noonu daal mooy tuuti leen ci lu yàlla lu mu waaye bu fekkee ni yàlla la bu dee nit sax yàquloo Abubakar na joxe àllam yëpp ba defewul dara loolu yàq yonent daaye ko yonent sañ na seetaan su bon te ay ci xel loolu lu leer la daf di lebb la ma yëkkati woon sama alal bëgg a lebal ko am dara yéen ñëpp ngeen ci jàpp ne moom ba lebal du la fay amul dara bu dul yàlla am na nangu nañ ne amul dara lu mu ci yàlla boo joxee bari bari yàlla wala ma pour fay man noonu laa dégg yàlla wa kaana masala yi seytaane seytaane kafooran di wet yàlla sa mbiram borom fekk seytaane masala yi di wet yàlla bay maa sooy bànn dem tëdd nga anum walit picc ya istixaara amateen ci akku yamaane ne la fi ko jiitu kaw ba am na sa jox ak jëlee yaakaar su fekkee dàqkat ci ñëw na nag te fekk amagu la loo ko jox waaye yaa ngi yaakaar ne da nga am loo ko jox bay tax a jeex. wala nga ko ci ne ko amagu ma lu ma la jox waaye naa la jox waaye mu ne lu ma la jox. wala dañoo dul def yàlla ka loxo sa wax la rësal. mu ne lañ daal ilaa wax lu gis jëm ci lool sa. wala def sa talal jëm bët bi ngeen ko talal. ba tax na soo dana dellu. wala wàcc ku ñëw semence waram dara nekkul yow rek. pour dalal sa loxo nag joxe ba di déglu ak dara. waaw mu ne kon dana mujj. waa di ku ñëw tamit dinaa bëgg naka faram sa. yàpp si dina mu yaakaar ne xaw a jot. soo ci faral di dem. waaye ak dugub bi dafa ginnaaw nag moom bu wóorul kanam ma dañ ko beneen jaay yoo xam cee bàyyi jàmm ba seen jaay seen bàyyi bi ko muy gis seen gis yi donc bopp ak solo nit ki bu fekkee wala waxtu loo bu leen waaye wala def bàyyi doom feen buñ ci doom ba noppi rey ko parce que dëgg im daa xin ngir ragal ak reet yaaram dañ daa def ci doom seen dañ koy wàcc rek bam ba sam jàll dañ kaay ñu teewal bëj waajal ko takkal ko fële na ma jënd kaar la balaa ñu ko wax rek ñu mel ne teel suuf daal di ñu jënd. naanoon ñu naan moom war sa tànneel waaye yaa ko moom yéen ragal ñàkk nañ moo taxoon ñu ragal ci ray doom yi jigéen. dina doon jël daf leen fekk rey yu bëri dafay indi mbamb yu mu ko dañ bakkaat dem leen ko man balaa yonent nekk du ko sagal kenn dopp ci kenn wala ñaar wala mu am ñaari kennam waaw kerteen rafetal kenn ak yar te defal leen lu baax bañ ba te sëyi waaw te sëy faam te kat ba doy lu bëri seen i waj mun sox nañ sa diggante safara rek ku def loolu doo dem safara mu gën a wala tax ko ren tegeñ ci naa jaaloo ina loo naka moom kaala bëgg moo daj waaye ka sëndi ak ñaaw parce que bon sa bi leen jiw yoon de bu leen tegeñ jaaloo boobu sax bu leen jaaloo bu leen ko jegee ndax moom mu yëgoy jiitu rek ba yàlla waaw. mooy daal payam jigéen doon te bëgg mënuloo ko rek mu ne lu ñaaw la yoon wu bon la te yàlla gàddu na ak jaaral juróom benn jikko yàtt yaar yi ca yàtt yi ca àdduna yàtt yi ca àllaaxira ca àdduna fokk yàlla añ ko wërsëg ba mu yàlla ñaawal ko ba mu gën a ñaaw képp ku ñaaw dana ko tegi jàngoro joo xam ne moom rek lay mos jëli jàngoro loolu mu gën a màcc na la ci yàlla dana ko mere waaw dana ko isaab isaab ji sax ba noppi lakk ko ci safara rek ñooy fii di seetaane boo bëggee daal sakkal rek wala taqtuloo bu leen rey nafsa bakkan la si bakkan ba nga xam ne xarama la na ko yàlla daa bi xaqi na rey ci dëgg rey sa doom rek la waxoon naka noonu bépp bakkan bu rey bakkan la rey man ku di ku reyef na ko masalan nit muy kuñ tooñ xajaa naa def noonu li wàllu yi ñu laaj doon nañu jël moom moo tax ñu mën soro dimbale leen boo xamee ne rey na sa mbokk may nañ la nga fayu rek te yàlla dina la dimbale. bul xëppal nag ba rey lu ëpp kenn kenn reyal nañ ko dana bakkan bul ne man danaa rey fukk de wala tax raboo bu leen jegeñ maala yatim yi ngir jidim ngir ak jidim bul lekk xalali jidim daa bi la ci dara ca jikko xam ne yee moom asanu moo gën a rafet ataaya bu xafel ba mu jotee asitoo dërëm waaw boo matal leen dinaa di ci kolore boo wóoloon teg yàlla ak boo wóoloon teg nit ñi inal xaada naka kolore kana mosu ma dañ ma sooroon di lu ci waaw boo matal leen alkaay am na fi dak tam natt ngeen aussi noo perte leen bi xisaase ci bastoon al mustaqim bari aj digg daalika loolee xayr mu ma gën baax sonu ta moo gën a rafet tawi leen ci delluwaay leen wala tax bul topp bul topp loo xam ne ko inna sama naka kon foo daa xool kullu ulaayika képp ci yooyu de yàq xanaa mosuma day soxal ngeen daajaan waaw bu wax loo xamul bul ne dégg naa te dégguloo bul ne gis naa te gisuloo bul ne xam naa te xamuloo bi daañu ko hisaaba lëg bët bi danañ ko hisaaba lëg xol bi danañ ko hisaaba lëg wala tam bul dox fi lar ni ci suuf mara am di bul dox ci suuf di daagu di tumfang tumfangi di baab dénk ne bul def loolu de naka naka yow lan tax rek a xotti ci la lar la suuf loolu lay béyu soo daagu daagu waaw mën na ci suuf si dara mën na koo xotti ci kawam rek ngay dox te moom jaamam yàlla dañu tenim toroxlu la yàlla walan tablu ko jotti la ak bala doj ya toolan ci gudd doo si gëni si gëni ko yëngëni mbagg man laa bëgg ba mel ni doj ji kon nag jarul si gëni ku jarul day rek te doomu aadama war na rëy di kanam boromam de doomu aadama jël benam lan la soxam man yu rek ku nekk seexlu ko mu jëm lan biir mu nëb rek ku nekk seexlu ko ña ko gën a bëgg ñooy gas suuf denc ko ca balaa nëb ci seen yox ci diggante bi toog ay tojala gi ci itam kooku ana lu mu kullu zalika képp ci loolee xanaa xanaa day yaatal di ak ñaaw en rabbi dafa borom tam la ñaar fukki na ko tëgg la jële wayu ci yow ah ay naka la jëlee woo yi na koy nekk ñu teew rabbu ko borom sa mel yi ma di ci xam xam ko jëriñ de wala dañu ko dem ala daga da ila an yàlla axara jeneen mu baamu rek ci yoon nag ma ci gën a dëgër asaw soo dem na sani de di jaanama a jaanama ma lawoon dim mooy ku njabde at waran dim koy ndax jërmande yàlla afa ataakum ndax dana jàgle leen rabbukum borom sel bin bani na ci doom yi góor wa taxa sam jàpp moom men malaayka di malaaka ina sanu jigéen yéen doom yi góor rek ngeen bëgg am ngeen doom yi man yàlla mi maye man ma am doom jigéen loolu mën na nekk nekum na kay yéen la taxuloon da ngeen wax aw dan wax na si man di aj rek seen wax rëy na lool de xanaa yàlla kay amul soxla ci doom waaye demoon tey am doom itam xanaa doom góor la war a doon waaye doom seen seen fañ man moom ngeen may moomale wala xam saraf naa nun day den nanu fi àlal quraan yi yee sakaroo ngir nañu waadu commencé si dum dooli si mu leen i laanu foral la rek daw dëgg de bul waxal daw kaana doonte nekkoon na maa waa ndax yàlla aaliatuna yàlla kama taxuloona naka ñuy wax ci taxaw kon ñu sakku ila di la arti jëm ci borom xaral bi leen yor bu jëm ci xeex ak moom de yaari yàlla mënul am li nga xam ne jënd jigéen mënta nekk diggante yaari jëkkër yaari jaasi mënta daje ci menn mbat yaari yàlla mënta boole benn alam de mënul nekk su fekkoon yeneen yàlla nekk fi ni ngeen wax xanaa kay du mu mer ak yàlla ji fi ñoom ñaar ñu xeex fi yaari yàlla nekkoon fokk yaar yàlla yooyu danañ xeex de buur yaa day fi nekk ci xeex lañ def kon nag mosu leen a ñu ne kenn takk na xare ci yàlla kon nag dafa amul jeneen yàlla de ci jeneen yàlla ne woon ba xeex ak yàlla xeex bi fii rek lay mën a benn ci ko wala ci ci gàñe morom wala kenn kenn dana ci morom te kenn gàñe morom ma te ñoom ñëpp yàlla lañ liñ gàñe moom na ñu jaaru ci rek jaaru lu ca kem kon yàlla ji ñu dàq tey ëllëg ci teg ëllëg ba ci des it mën naa am ëllëg ñu dàq ko rek kon yaari yàlla yëpp ñaar ñu lott lañ te de genn yàllaa fi nekk fi yaari yàlla newoon genn yàlla bi dana jàmm bi dafay toog dana gën ko dee dafay jóg dem keneen a yëngatu keneen a dal keneen a dund keneen a dee keneen a nelaw keneen a yeew yooyu bi ngeen ko gisut far ngeen a xam ne jant yàlla fi nekk de subhaanahu nama wa taala tamu ko am ay xoloon ca la ñuy wax ma lu woon ak kawe kabiran gu de aji màgg rek sabbihu dana sabbaale ñeel yàlla sama waatu asamaani saba yi di juróom yaar wala suuf ba man fii ak ñu nekk ci rek yéen day yéenay sàkkal yàlla bokkaale ak di wax moom du ci xellu waaye asamaani juróom yaar ak suuf juróom yaar ak li tampo ci mbindeef yi mooy dëkk ci ne ñoom ñu day sabbaal seen borom rek ak di ko màggal mooy seen ñoom ñoo fi nekk di wedd yàlla ak a wax ci de way min shay'in def lëf daayu sat dara bu dana mu sabal bi am di jantam amul dara nag loo xam ne yàlla sàkk na ko lu mooy dafay sabalal yàlla walakin lu fi nag daa taf xawoon dégg ci seen parce sabal seen waaye yéen mënu leen a dégg sabal yëf yi de yëf bu nekk ci tudd la taxawee amul lu taxaw lu mooy ci tudd la taxaw ñaar duñ bokk benn benn du feejee jaar yëpp moo tax tudd yàlla yi dayo naka jëm yàlla jëj amul dayo tur bu nekk nag bindeef bu nekk nag ca turam taxawee kooku mooy sabaalam di la ñaar duñ bokk benn tut mooy wàjjut ak doom doom du wàjjutam fokk ñu wuute ba boo rek xamee leen tax tur yi nekk ci kii ak wa nekk ca du benn yaari mbokk nit ñi doon ñu doon fokk ci wuute ba mën leen a xamee ndax feeñ ci ak tur wa ca kale bokkul ata ñaari te pisu na sax waaye boo rekk dendale fokk da nga gis luy wuute rek ndax pis def tajali ci pepp ak tur wa def tajali ca balee du benn def du nekk nag tur wam taxawee moo di ak tabalam yéen mën leen a dégg làkki di ne bi ci des boo dee koy wax ne yàlla dafay bind ci ñoom roxo bañ tabaal waaye loolu bu rek def lu nekk ba ngay dund ca dund ak yàlla ga te moom xam nañu nit ñi ñoo xam boo yonente bi boo jël bi daal di jëlal mu ne lu yàlla bind xam na ma lu may lu may way dajalee ci rek way dajalee ci ne rek ñoo ñoo ma xam ko walaa gën na fi nekk laa tax xawoona dégg di leen tas teewum saba seen dina wane ko moom pour kaana mosuma dañ aliman di aji xem bugal aforan di aji bay bàkkaate bay sa xaraata dem jàng nga alquran alquran yaa naanu def bay na ka diggante ba bay na ladina jàpp diggante ñooña daa yoo mi na gëmuñu bi laaxar ci àlaxira jàppal ci daay ak koron ji daay gis Quraan te baa ngi mel ni sama kon tey sama faane la boo jàngee alquran yàlla def sutura sa diggante say noonu de ñu bëggoon a boobu yonantu ba ba ñëwee ba tiim ko gisuñ ko waaw yàlla wax loolu de ba jaal naa def noonu xalaa xolo bi ñu xol seen ak na seen ay muuraay an yaf xaw ñu dégg alquran de wa fi asaanihim ci nopp seen wax rana tax doom gi sëdd alaat bari gannaaw seen boforon bi ñu di way daw naan noonu aalamu ñu aja xam bi maa yestamiuna danañu dégg bii ci moom yestamiuna danañu dégg ilay ka jëm ci yow bay ba ba ñoom nañ waa way déy lañ yàqulu ba dana wax daali mën a way tooña su a den kenn di topp yi laara jëlam dara waaye masoron gi di ci yàqam xelam mooy Muhammad um su seetal kay a tara boo naka ñu defe naka ñu ala lam sag léegi fa dalloo tañ réer waxaaloo wax nañ ñoom bay weddi dekk ne ay saaku naa dem nekk di yàq xoru faatante di wayu fu inaa naka nun la ma moo soona ñun dekkal la ñun alxam xin da jadi dan bu dee aji xeer gannaaw buñ dee ba yax yu tuna yàlla mën nañoo dekkal kooku mënul nekk pour ne xul nekk leen jaaratan toj bu ñuul aw alxam kenn bindee bi ma yak buru dana dana mu rëy si góor si xoteel waaw su ngeen boo di toj su ngeen boo di weñ bu ñuul lu rëy ngeen nekk leen ko waaw yàlla faarewu leen lu tere rek yàlla dana leen waaw dana leen dekkal waaw dana leen i sàppe parce que yàqoona na xam nañoo wax man yooye na waxal la si kàkk fa rek biñ dem benn wala ma rek yéen nag yoon te nekkuleen woon dara. nga leen sosoon te nekkuleen woon dara. moo leen dekkal gannaaw bu ngeen dee rek. te yéen sosoo na am na yow yëngal. dégg nga jëf yow mooy. ba yàqoon noonu dañu wax ma taawu waa nag ak njëkk nag. waxal xasaan yàqoon na. amaana bu mu nekkat xari ba njaay jege. dama yar moo ko seen fa dana ma wax leen ngeen dégg seen i bàmmeel. ngeen rafetlu taxawee. ngeen jàpp suuf yi de. ngeen jàpp jàpp suuf yi de. ngeen kawar saaro yi. jóg leen ko. waaw ay tamit ngeen ngeen di sax jaadina sax alal dara aji néew de te keroog ngeen topp ne defe ne benn bés la am jaadina waxul waxal ne ba di ñaar ay jaam sama yàqu ñu wax dina tii ba yàqu dañu wax ñaan yëpp rek allah tii baat ba nga xam ne di yow maas na rafet dina seetaan naka seetaan yéen sax dana ma yàq na mu diggante seen te seetaan naka seetaan yi kaana mësu moo dañ ak kon ci noonu di bi tani ñeen it rabbukum borom seen baat rafet baat ko kat aalamu maa xam di yéen ñeesal dem soom nam yaram mu yaram leen bay ñeesal dem soom jaasi ko dem de waaw kéefar loolu rek dañ ko wax jaas ci a yàlla nga nekk bu ko neexee may def bu ko neexee mu xalak la waaw nga dem safara de comment arsa naaka yónni mu taali ñoom wax yéen nga aji mënante leen de bara bu ko borom taala mu aji xam man si ma waat ñu nekk jaas maa ne juróom yaar wala tare si juróom yaar wala xasal dal naa wala a gënal nanu waaw tamit na leen yonent ye ala ba ñenn de ni ki yonent yàlla Musa amee ko yàlla jagle ko wax ja Ibrahim yàlla daawuda yàlla wàcc moom téere saboor bul waxal udoo oo leen alla dina ñaaño saam na ngeen ay yàlla lañ ñu doon yi lu yàlla walaayam li koona moom fi ñu def sa burri ti yàgg na sot yàlla lañ ñu doon yi lu yàlla walaayam li koona moom fi ñu def sa burri man ñu lor an ku moli seen wala sax wi dan ti yàgg na sot ci ci kuréel yéen ñu ne la gaali dina ñoo di ñaan yàlla woon danañu jaamu leen yëpp taxoon na danañu a jaamu ni ki malaaka yeeg ñeen ñoom ñaanu yàlla du way na leen dañal yàlla de way na danañ yaakaar rahmat wa yërmandeem way xaaf na danañ ragal xaar ba fële ina sa borom bi gën a bu ko dem borom sa kaana mosuma dañ ma sooran dinañ ragal way min xaritin yéen ab dëkk ila naxanu dara mbir moom nun yàlla mu ni a way xarak lan ko xam ne yow xiyam ci pencam yàlla waa amul benn dëkk boo xam ne dana fi def yëpp te yàlla yi waa alak de ci tukki del àddina aw maa waa i gaa ji gën a leen xasaaba ban sax a dinaa àgg ci kaawteef yi ngeen sàkku daan ka sabal na rek wet nga la wala lu way dëkk ñu ne laaj seen i kaawteef yi joxuñ leen ko waaye ña ko laajoon bu njëkk bañ leen ko joxee dañoo weddi war ñaalawi leen kon nag yéen leen ko joxee du da moom dafay mag bu ñaala tam rek waaw dinaa jox nañ samoda samoda naa xata gi mu sira tam muy aji sidde parce que la mu dañu weddi di aji moom de comment nu siro bilayaat kaawteef yi laa tax yi fa ndara ngir ragaloo de kaawteef yi yàlla yàlla feeñ lu demee ni jàpp jàpp bi kooku yàlla soo gisee mu di ko xebal ay jamono ay jamono bëgg genn ragal yàlla bëggam de ba ko jàngatal xam naa ban waxee làkka ñaan la dina rabbaka naka borom sa aata leen na binaa si ci nit ñi yàlla leen nañ jëf comment jaa naa def lu roog yaagi ta si gaakaare naa ko war nan la ko daa na su tara na tuddi na si ñeenti borom makka yonent gi yàlla gi leen doon waaw yonent bi waaw bu jigéen ñaan ma waaw bu jigéen ak nelaw gis la waaw ba mu gisee jaanama na gis nañ ca saxoom sax moom dañooñ safaral Abu Jahl itam ne dégg leen waaye Muhammad di ngeen ñu yéen di tëkkoo safara soo xam ne fay lakk doj léegi mu ne garabam cay sax waa daal di woo ab jëmeeram ba ne ko bu ne indil ma saxum rek da nga dël tàndarma ba mu nooy nga def ca da def ca lem waa nga indi de waa naka na yonent Muhammad tam leen di tëkkoo saxum danaa leen leer léegi saxum ngeen xam na mel di indi waa tàndarma ji indi saale bër ko ba mu nooy boo leen tax xaq bi lem mu indi waa leen saxum bi leen Muhammad di tëkkoo ko a yàlla ne loolu la ci jublu woon nag wa sajarata ak garab ga almalwoona ta dëgër gati ko ñu rëbb fil quraan ci alquraan nu xaw foofu tañu ragal looleen fama yasisum doli ci mu leen ilaa soyaan daraj daw kabiran bu aji màggale pour jàngatal is xul naa ban waxee leen malaayka di ñaan malaaka su sidoo su joo leen li aadama ñaan la aadama leen fa sajadoo tañ su joot ilaa iblisa dara iblis de xaala wax na mu ne ah sidu su jootima li ci nan muy bande alaaka sunu ci dama asa la fi asa kile la fi karamta gënoon nga soxla léegi sama kaw tey naa xarta nii walaay dem yéexee nga may laay taamati bi nga wax yàlla isab demal xaman tabe nga ko topp na mu la ñoom ñoom jaanama naka jaanama jasaa ko mali fay sa gisaan ba fara muri muñu matal leen wastaftis butil mani salaata ko gaatal ñoom ci ñoom ci sawtika ci baata yàlla ne ko yàlla ne iblis ba yàlla def tey gis ne ko demal yaa ko la topp safara nga jëm mu ne ko jox nga yonent lu muy wootee jëm ci topp yàlla noddekat yaa ngi nodde man nag ana naka laay nodde mu ne ko buddi leen ci ay way ak xalam ak lépp ko moo xam ne dafay xool jëm ci mooy yàlla nodde yi bisa nga way xaajulaale ñoom ci xayli ka ci naaru góor sa wara njëkka ak ka ci kawar liir sa na nga xaaju ñun ñëpp xooleen ci mooy yàlla sa gawar ak say liir ba saari bu mu bakaale la ñoom bi la waali ci jub jox na yonent asaka yow jox nañ la riba ak daal jël ak taj wala walaat yeeg ci doom jox nañ yonent sallallahu alayhi wa sallam ay doomi yoon yow jox nañ la doomi jaarooy waaye ruum dara deen deen dekk xamut saal xamut comment yaay di deen saytaanu saytaan yi daa xoroon dara baatil de waaye lu mën a am nag buur na ko inna baadi na koy jaam ku sam kattan waaye doo am kattan ci samay jaam rek dafa doy na dara ci borom kon ci lañ ñu wax li ngi jëm ci moom. rabbukum borom seen te si mooy kaaka gis kii dana moom maa ngi laa ko ñeneen fi baari ci na ngeen sàkk mun ci yomb ba ne kaana mosuma dañ raximan di ak yaram ngeen de way daa masakum dem jot na leen pour tattat ci géej ba ngeen ragal a faddu man sadama nañu da ngeen xooleen yaa yàlla pare yàlla wala maa na jaakum fam solee leen seen bari ba ca jëri araltum ngeen tëdd wakkaana mës ta dañ leen saanum xéefar kaforan di wee de akoon xewal ak borom de afa amittum ndax da ngeen xoolu ay yaxti fa mu nuural ak yéen yaani bal bari jawaabi jërëjëf yàlla ba nga jàqee ci xiin ko nga xoo ko ba noppi ba mu la jàllalee nga fàtte ko xanaa nga fàtte ne ko neexoon nuural la ci suuf nuurale woon xaaroona afa amittum am da ngeen xoolu aw aw dur silay kem xir aleykum seen xaasiban jambaraay wala mu taw seeni doj mu daal ta jidoo topp fekk si leen nag ku ñaa leen waxee na aji wattu am amintum am da ngeen xoolu ak ñoom rek mu delluwaat leen fii ci géej kat aratan yoon waxraa weneen am waaw weneen yoon a ngi fi mën ngaa géej teelu dugg géej bayu ti la tam xiir alaykum seen asifan aji na rii ci raw yi doxi xakum tam laba leen di ma kafartum ca la ngeen kat di wala taji doo sab takit leen akum leen ale na ñun sabeen aji kafre wala xat karam naa nun day gërëm bani aadama doomi aadama yàlla gënal na doomu aadama ba jagle ko xam-xam ak wax ak taxawaay ku jub a waxam naahum waral na leen bil bari jéeri wal baare géej doomu a jagoo war nit jéeri dafay war nit war wara sax naa am tan mi ne tay baati way tey jam ñam li neex la leen yàllay dayal ba bokk bokk ñoom ci nga ñax bi lañuy far xoolal naa am gënal nañ leen ala kasiri ci aji bëri man xalaat naa ci ñun bind tax ak gënal leen yowma yem na dama des ba danañu xoo bu lewu naa si képp ci cin bii maa tim jéeli maa teen des ba nga xamee nag ne waaw ku nekk ñu koy xoo waaw xeet Muhammad waaw xeet Moussa mun ootiyee ko joxem ne ko kitaaba téeréen ay ka sa gaay raw na dañu jàng kitaabum sëriñ wala itam mu ne nekkul wàññi neen fàtte ma rek ko man kaana ko nekk na fi asi ci la àdduna ama di aji seen maxa o moom ama aji seen maxa la mu fi laaxira ci àlaxira a ci àddina wa àlaxira bu sa dekkalee moom dangay seen rek waa abdalu sa gën a réer sax ci yoon wayn ka adoo naka jage nañu wàcc na ba nga waa sax ñu dañ laaj yonente sallallahu alayhi away naa woy nan fay léegi jëm ci yow itam dara yaa ngi na nga dugg xale naa waral xale wala moom itam boobale nga defoon ko saxasoo ko kon dañ da xam boo nan ko woon seen caaxaan yi rek i daal di la def xarit wala laa am sabat naaka sotti ko ak saxam su yow saxat yi sa jege kon nga karkanu di jàng leen jëm ci ñoom sa yaram jàng xalila bu dee aji aa dëfnaya wasifa sopp si la ak ñaala ale naa na si naaj wayn kaadoo naka jege nañu lay safi sona la gis dina mel dara ci suuf ñu ne yonent génnal mi dina dem saam foofa la yonent yee dëkk boo bëggee ñu gëm de ñu fa la mi naa ci medina way san booba de al faka ci gannaaw ila ka ci ñëw de waa ñu ala ko ñu sama xalaat sama mooy baaxam mi sama xabla ka jëf salaata ji sëkk aqimi taxawala salaata ji juróom ci te julli subaango dina quraan fajri naka julli ci waxtu suba kan asodal dakare malaaka yi bëccëg yi guddi yëpp koy fekk wataa jëtti lil mi na leeri ci wataa jëtti lil ci moom ak bi ak alquran naafila tan mbir la ka ñeel la bu dee nag yow na nga naafila farata la yonent bi ci naafila ji kuréel moom asaa njawa saka attan na bu mu taxawalanda bu mu fara bu falanda rab ga borom sama xamam taxawaay maam mo ran bu sant leen yàlla dana la fal ëllëg ci taxawaay boo xam ne ñëpp danañ la gërëm de mooy bam taxawee dara jëkkee jëm yàlla waxul wax rabbi te ni yàlla nga xar sama ma xar ko ayab dëggal baaxee nii yàlla nga génne ma mu xëj a si seen génn waayab dëggal de ba yàlla defal lii ñeen ma mi la dugg dëgg yow sama mbay nga si ren wu dee ay jëfale ma waxul waxal jaa dikk naa làqu diin islam fasaqa dem naa baatilu kéefër nel bàtte nag kanama fi mu day sa waxante aji dem de waaw waaw na si la dana wasal mel xarit alquran maa walal moom si faawun saafara la raxmatan te yemande in moom i na ñeel way gëm ña wala ek soli si mu taalimiin way weddi ña ilaa xasaaran rek perte rek koy taa anam naa def xeewal nanu alay leen taana ci yéefar aara la mu tëdd ba bañ a sant yàlla wanaa tam sori wanaa tam lem bi jaani fii ci wàllam ci fuugare de way daa ma saw lem na ko sorru ñàkk kaanan mosumoo daj yow san ko kon yërmande yàlla de kon waxal ku jëpp yaamala dana mu jëf ala sakki de yoonam rabbukum borom ale yi nga xam ne dañ génnoon gàddaay te ñu bési bi nga xam ne dox na seen ko xarfu yëpp ñu ngi koy laaj ci roxo ak ahlul kafi ak sol xarnay ni roxo lañ jëkkee yeewoo dañ leen ne laajeen ko yàq yëpp du tontoo yëpp ku ab yonent du tontoo ci benn ba waaw ci yàlla kon ab yonent la du du boo xamee ne na ci tontu yëpp nag way ba tey waaw bu ab yonent rek pour ne way sol na ko danañu laaj daa am roxo ci roxo ñu lay laaj roxo mooy li nga xam ne ci la yaram gi di dundee bi gën a ji mbiram borom sama de mbiram yàlla la yéen xamu leen ko maa wut mu joxe nee na nit xam-xam yi daa xale da ngaa ñu néew xam-xam yàlla la lu tuuti la ci wane ne li ci des def ko nëb waaye si naa doonte soo ko nanu na sa bana côté mu demee te si ilaala waaye naa waaye dañu koy dégg jëm ji saka ñeen la bii ci moom ale naa ci ko joxe li ci jëm ci moom de ilaalu fi nekk desal nañ ko raxmatan ngir ko yërëm waaw bi daal nga wut kër borom sa ne fas la xoo baax naka aw yiwam kan kabiran di aji bul waxal day ni jamaa ci doon nga booloo war na lim suñu bët ci ñoom dinaa la yaatoo ci bukki dikk ci daal alxuraan ci kam ci daal alxuraan daa yaatoo ci kër yi ñu dund ci jamam de ci sëñ ci ne ñëpp dañ dajaloon bëgg a def lu mel ne alxuraan waaye a def walaw kaa nag day nekk baa bu ñenn def bay aji dimbalee ni baa nañ ci ñenn de asaab dimbalante sax wala xasaraf naa dundee ci den nanu dinaa sëñ yaa ne daal alxuraan ci daal alxuraan min kulli masalin ci yëpp lépp de ba bañ na ak sarona si gën ci bëri borom ma ngay laa ko koram dara di way weddi de waxaaloo wax nañu ne dan ko na dëgg ñu làkk ci waxta ko jira dan ba nga balalee danaa ñaanu me dara gisu ci makka yan ay balle ko ñu balalee ay sew yi waa ci daw ci makka aw tan ko na yige nekk làkk ñaa la yow ci sa bopp waa janat lun tool bi na xilin ci dalama wayana bi na kee nag ko fa jira ta yoonee daw ca diggante ba ba xam ne yàlla la yéene aw dëgg te nga rafetal sama asamaan sama saam dana nga ñaare naa ci noonu ci dafa naa rek ci taw bi wala nga dagg asamaan ci bi taw léegi aw saa nga dikkal fi laay yàlla wala malaayka teen malaaka yi xam ne ci janoo de wala nga dem xaw yàlla mi la yónni bu ñëwal ba malaaka yi tënk ko maa ci demaa yónni Muhammad xam kon lu ma yónnee def aw yàq wala yi gën a laka ñaala fay teeg suñ toxu fin jiwuru wala mu defal la léegi wurus aw tal xaay ka nga yéeg ci sama ay asamaan wala mu defal la yës kale nga yéeg nga dugg ci asamaan sa wala noo ñu ne dem ci nu kët dana ko yëkkati xéeg sa atasna si la bel ba taga wàccaale naa ci noonu kitaab téere naqara danoon jàng ko de waaye xéegee ba ci asamaan yàlla dinañu leetar su gën a ci man yàlla jëm ci abojaale si saam su gën a ci man yàlla jëm ci xot sa su gën a ci man yàlla jëm ci say bat su yàlla bind leetar ne maa yónni Muhammad waaw kay boo defee loolu noonu ñu xam ne dëgg la kon waxal xaan rabbi sama dal ak borom sama ndax nekk naa ilaa a an yoom ñoom ñu gëmal yaa am ma di gën a yaalu daa am daa am xaaloon daray wax de ndax paaloon daa ndax yónni na yàlla basaral doomu aadama rasara mu jógeen pour waxal law kaana doon te na fi danañ ci suuf wala ay katun ay malaaka dem sunu yooyu danañu dox pour may a malaaka malaaka mu di ko yónni de su fekkoon ay malaaka fi dëkk kon na malaaka fi dëkk moo tax ñu lay yónni pour waxal kafaa doy na di daay ci yàlla sëy daf ci yàgg bay na ko ak diggante seen inna naka moom teel a di jàpp seen dee seen dee bu ma ñëwaat di laa ko yàlla foofu man mu tënk mu ay ci ma ñu leen kuréeral te ci defek te law ñeent na awliya away ndengoo suñ loolu yi dul moom de wana surum dana du fagale jamal xiyaamat ci pencam yàlla alaaw jooyee mu ci way boobu ba bukk man mu ci way lu ba fi man mu ci way tax ma waaw faa seen jaanamu jaanama ma xabat bépp dalee waaw bépp dalee yàlla mu safaram ba mu dal leen baaral ak sàkkal dem daal di ko doon jësaaw mooy pay seet yaanam ci sax dina ko ñoom ko fa rawet fa xaalo wax nañ ñoom way wet dekte ay saako naa dem nekk nanu insa man di yàq xoru faatan te di way kuno inaa naka nun dama ko xamoon te kawe ñu xam-xam ak bind njàng nam lay aji asam ku ne awala yaraw tax xamtu ana laa naka yàlla dafi yàlla ne nga xam ne xalaqa bi sama sama wàcc asamaan ci fab yaar wala fa ci fab yaar aajur naa jaxatan la mu ala am yaxlu ko ci mu bindal min daw jam teen fa jaala def na mu law ñeelen ajalan ci daaray ba dee da idan bawale la am sax kon day yan naay parce que lim baax ragal dundale de wa kaana masa day insaanu nit atoora dina akonde wala xalaate naa nu day jox na Musa Musa di ayaat juróom ñeneen ci aaya ba yénaat way reer mooy xel ak loxala ak baay pamba ak njéréer ak walga ak mbotte ak carat ja ak masax seen xalal ya waa mu nekk di ay daj ak a si décoré de parce que laajal bani Israëla bani Israëla laajal bani Israëla ndax noonu daam de mu dikkalee leen moom Musa fa xaala xool nga di ko yàqam xelam waaye Moussa ci ne la jàpp moo tax ngay woote ak yonent ak yeneen yàlla jëlut mat xaala wax sax ne ko laqad alimta xam nga yow firaw na an sala wàccewul aw daa yi nekk afiam idaara bu samawaati dara borom asamaan juróom yaar wala nekk suuf juróom yaar ba saa yaram bi alam way ni naka ko dana jot la yow firaw na yaa firaw na yow firaw na mas booral ngay aji xala ko rek firaw na jot na ne Moussa ak njabara ko jàpp xelam dafa yàqu kooku njortam mooy jot naa yàlla la xalak rek soppi la wali wépp yiw loolu njort mooy dëgg baaraada te namm firawnu an yastafi sa um um bu dina deen ñoo tal ci suuf si ni sax firawna daal dina ne dana sàkkal te texe Muusa ak bani Israayla waaw naa wutal labal ko ba man maa ñu ànd ak moom jam neen mii mboo nañu labal leen ca baaru xol boobu leen waxul naa tan wax min bani min bari ca gannaawam li bani Israayla ñeel bani Israayla uskul ma dëkk leen lala suuf si fay saa mu ci naanu dikkee yaa dëgg na sax mu wàcc moom alquran ba ma asal naaka ñun day yónni wul la yaa pare bi rek dëggal mu aljana kon xiran sa aji ragal la wa quraanan fasal nanu alquran farax naaw waaw fasale nañ ko ci dem ñaar fukki at ñaxte di tax gi na nga jàng ko xale naa ci ñi alaam wala aa nga jàng ko ci nit ñi ci dem fukki at ak ñaxte waaw ndax ñu mën ko waaw gëm de wana sal naaw wasal nan ko moom alquran tam si la naag wasal de kon waxal aminu gëm leen bii ci alxuraan awraatoo nooy gëm leen gëm ku yéene ba gëm ku yéene ba bañ a gëm loolu ku fee la ne ne na naka ñaanee ko leen ma joxe rek xam-xam nañ xam ne jëg jëkkam saa yu saa dem def na jàng ale ñoom alxuraan yaxte loolu dana ñoroon di la sànni ci saxana seen su ñëlan ci wéy joo dén ba yàqu na dañu wax sant rabbina nan te la borom sunu waa kaana naka nekk na waa rabbina te la borom na duñ def ba mu dolli leen ah yàlla aw la may si deel xoo rahman rahman rek tur yàlla yi waaw juróom-ñeent ak juróom-ñeent yëpp bu leen ci neex waaw deel xoo rek waaw jënd yàlla ji la ay yàlla dañ doon wax ne ñun de moom a njaaxal yi bu ñu xoolee yàlla yi bëri moom yàlla yi bëri la am ndax tey mu xoo laahu tey mu xoo rahman pour ne xoo leen laahu wala ngeen xoo rahman ay yéen maa tadoo bu ngeen xoo loolu ñu ne ko lasma usi daal sa di wéy rafet moom waaw ak juróom-ñeent yi nga xam ne waaw téeméer dara benn ba ko matal téeméer moom lañ dëbb waaw mooy waaw yàlla ma ko dem waaw ñonante tur yi nga xam ne ñooy umaat asmaay ñoo leen tuddee wala wala xel wa saayir wal baati waaw ñonante yooyu ak jëm yàlla ja nga xam ne moo juróomeel muy juróom ñetteel saayir ak baati ci fukk waaw ñu teg jëm yàlla ja nga xam ne waaw muy toggan toggan ci sabde ko ci ñetti téy waaw muy ñett fukk ak ñett de ñett fukk ak ñett ñetti yoon mooy juróom ñeent fukk ak juróom ñenante beneen yoon nga aussi di ngeen génn tur yàlla yi waaw ci ñeneen ci tur yi wala tu xaafit wala yàllu itu di waxtaan tàkkul ay na salika diggante wala tajar bu diggante salaatika ji jàng sa laa tuxaabis waaw yàlla yaa ci moom rek waxtaan tàkkul bay na salika diggante googale yàlla ak googale bi del sa bi rek ko yoon waxu la alhamdulilah cant yonent ni laa aji naka dañu yàlla te yàlla mi nga xam ne da tax di jàpp dañ doom wala mu yàkkul nekkul dawoo ñeel ko sarif na aji bakkaale fi munti ci góor wala mu yàkkul nekkul dawoo ñeel ko wali na aji dimbale mi na suli ci toroxte rek wakkam bi ak màggal wa